a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu dikkaat ci jotaayu siira yi eh, jotaay bi weesu ñu ngi woon ci mu aaxaatuhu alayhi salaatu wassalaam bayna almuhaajiriina am ansaar mooy dajale gi nga xam ne boole gi nga xam ne moom la doon boole diggante muhaajiruuna yi ak ansaar yi ñu jóge woon màkkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman ak waa madinatul munawwara di wàll ansaar ñu ngi woon ba léegi ci waxu imaam ibn isxaaq rahimahullah mi ñuy siteel boobu ba léegi ay jataay ji ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam boole def leen ay mbokk ci jataay bi weesu ñu ngi woon ci seydina abdirahmaan ibn awf moom imaam ibn isxaaq mu ne woon ñeneen ñaar ñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boole wa abdirahmaan ibn awfin wa saad ibn rabi axu balxaaris ibn alxazraji axawayn moom mu ne eh, seydina muhammad ibn isxaaq wa abdirahmaan ibn awf muy seydina abdirahman ibn auf ak saad ibn rabi ñoom ñaar saad ibn rabi di mbokk waa banu waa axu mbokk waa balxaaris ibn alxasraj mu daldi leen def ñaari mbokk loolu gisoon nañu foofu lañ yemoon gisoon tarjama seydina abdirahman ibn aufin walillahi alhamdu walminna ñuy continuer kon fi ñu yemoon foofu ñu continuer ci waxu imaam ibn Isxaaq ba léegi mu ne wa Zubayr ibn wa Zubayr ibn al-Awwaami wa Salamatu ibn Salaama ibn Waqshin wa Salamatu ibn Salaamatu ibn wa Salamatu ibn Salaamatu ibn Waqshin axu Bani Abdil Ashhali axaway mu ne wa Zubayr ibn al-Awwam yonent bi alayhi ñeneen ñaar ñu mu boole def leen ay mbokk muy az-Zubayr ibn al-Awwam di az-Zubayr radiyallahu anhu dokkoon doomu ku ñuy wax al-Awwam moom ak Salama ibn Salama ibn Waqshin ñoom ñaar di Salama di doomi Salama Salama di doomi Waqsh ñoom ñaar nekk moom Salama bo boobu di mbokk waa bani abdil ashhal ci waa ahlul madina radiyallahu taala anhum axaway ni suñu moom yonent mi alayhi salaatu def leen ñaari mbokk muy diggante ak zubayr ibn al ak salamat ibn salaama alayhima ridwaanullah waaye imaam al ibn isaaq mu ne wa yuqaalu lii benn wax la wane waaye am na nag wax bu wutee lii këne seydna az-zubayr dañ ko booleeg salama radiyallahu anhuma mu ne wayu xaalu nee nañu bal li am ba des mooy az-Zubayru Seydina az-Zubayr ibn al-Awwam ki nekkoon mbokkam wa Abdullah ibn Mas'ud mooy Abdullah ibn Mas'ud di ibn ummi abdin moo nekkoon mbokkam radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma xaliifu bani Zuhra nekkoon ko amoon alliance ak waa bani Zuhra axawayni am na wax bu ne a këne du az ak Salama la boole waaye az ak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda kantaa wax bu mujj bii nag imaam al daal na koy soloo ci al-Mustadrak këne az-Zubayr ibn ki nekkoon mbokkam ki yonent bi alayhi salaatu wa boole woon ak ibn Mas'ud radiyallahu anhu loolu imaam alxaakim soloo na ko ci almustadrak bi mu ko soloowe mu ne saxiix lii de lu wér la imaam az-zahabi raximahullah moom ñëw na daldi ànd ak moom ci wax jooju euh, imaam alxaafiz ibn xajar moom ci alfath dana imaam abdul bar ibn abdul bar raxmatullah alayhi soloo na ko ci sanad boo xam ne bu baax la comme ni nga xamante ne naka noonu tamit imaam al-Haythami tudd na ko ci al majma' di majma'u zawaa'id mu ne rawaahu tabaraani fi l awsat walkabir wa rijalul awsati thiqaat mu ne lii de ñi ne seydina zubair ak seydina abdullah ibn mas'ud ñoom lañ def mbokk mu ne loolu imaam at-tabaraani soloo ko ci al awsat ak alkabir di ñaari téere yooyu am solo yooyu mu ne wa rijaalul awsati góor ñi nekk ci càllal téere bu njëkk bi al awsat te wax xabaar bii siqaat ñooñu ñu dëgër lañ kan lañ deful woon ñoom ñaari ñépp defuñu ko woon muy salama muy az-Zubayr ibn al ak salama ibn salaam ma ibn Waqsh kon ñu war a def tarjama Seydina az-Zubayr mu ngi tuddoon az-Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdil Uzza ibn Qusay ibn Kilaab al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah moo doon dàkkantala moom mu ngi tuddoon az-Zubayr baayam nekk tuddoon al-Awwaam al-Awwaam di doomi Xuwaylid Xuwaylid di doomi Asad Asad di doomi ku ñuy wax Abdul Uzza Abdul Uzza di doomi Qusay Qusay di doomi Kilaab al-Qurashi mu bokkoon ci ko jox Quraysh Quraysh al-Asadi bokkoon ci waa Banu Asad moom Seydina Zubayr dàkkantalam moo nekkoon Abu Abdillah mu doon bàyyi ki nga xamante ne nii mooy Abdillah moom nag yaay ji euh, moo doon yaayam mu ngi tuddoon gis nañ baayam al-Awaam la tuddoon waaye kanta euh, yaayam moo doon Safiya bint Abdil Muttalibi taala anhu wa anha wa ardaaha di di euh, as-sayyidatu Safiya nekkoon Seydina Hamza ak Seydina Abdullah ñi nga xam ne ak euh, ñoom al-Abbaas ibn Abdil ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam Safiya bàjjan yonent bi la woon alayhi salaatu wassalaam maamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi jur baayam moo ko jur muy Safiya bint Abdul Muttalib radiyallahu taala anhu anha eh, wa ardaaha moom nag eh, dàkkantalam dàkkantalam wax naa la Abu Abdullah la ndax dafa amoon doom ju abdallah muy abdallah ibnu zubayr loolu moo tax ñu ko doon moom loolu la doon dàkkantale boppam muy bàyyi abdallah te noonu euh, noonu la siiwe muy aba abdallah az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu taala anhu wa arda moom nag dafa bokk ci ñu njëkk a dugg ci lislaam Euh, gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq raximahullah tuddoon na ko ci ñi nga xamante ne nii dañoo tuub jaar ci loxoy seydina euh, <coughs> abu bakrin siddiq radiallahu taala an iljami moom ku njëkk <coughs> bokk na ci njëkk dugg ci lislaam boroom xam-xam yi nag raxmatullah alayhim dañoo wute ci ak duggam ci lislaam ba muy dugg ci lislaam ñaata at am am na ñu ne huit la amoon am ñu ne dix waaye am na ñoo xamante ne nii dañ ne bi muy dugg ci lislaam seize la amoon loolu lépp ay wax la pour wan la ne moom bi mu ciy dugg dafa nekkoon koo xamante ne nii euh, ku tuut tànk la woon moom nag bi mu duggee ci lislaam bokk na doon nañ ko teg ay mbugal yu metti ngir mu génn ci lislaam gii mu dugg euh, te desaat ci seen diine yi maan waaye bu bañ moom az-Zubayr ibn al-Awwam malgré li nga xam ne noonu la nekkoon tout temps te noonu nag la amoon la nekkoon jàmbaar ndax yaayam di as-Sayyidatu Safiya binti Abdil Muttalib radiyallahu taala anha wa ardaaha euh, yaru góor dëgg la ko yar sayyidatu Safiya gisoon nañ ko ci nisaaru xawla rasul gisoon nañ moom dafa nekkoon koo xam ne boroom kàttan la woon boroom doole la woon te bëggul woon doom ji ëllëg mu bokk ci ñoo xam ne ay yambar la ñuy jox moo tax éducation bu forte la ko jox la ko doon yare ak rigueur bu metti moo tax nag mu nekkoon jàmbaar kaana batalan min abtaalil islaam dafa bokkoon ci jàmbaari lislaam yi moo tax euh, mas na dégg bi bi yonent bi salaatu wasalaam nee Makka bi mu tuubee moom ndax bokk na ci ñi njëkk ci lislaam fekk mu ngi nekk tuut tànk euh, comme ni nga xamante ne noonu la imaam al-Layth jële ko ci abul aswad abul aswad jële ko ci Urwa Urwa mi doomam la di Urwa ibn Zubayr nekkoon euh, Seydina Urwa bokkoon ci boroom xam-xamu taabi'in yu mag yi moom Seydina Urwa mu ne aslama az-Zubayr ibn euh, ibn thamani sinin moom dafa bokk wax naa la sànq wuute yi am bi muy dugg ci lislaam ñaata at la amoon moom doom bi mu ne az-Zubayr di baayam de dafa tuub fekk mu ngi amoon huit ans nee na mu dégg léegi nag bi mu nee Màkka noonu am benn rumeur boo xam ne ba Iblis def que ne jàpp nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir rek fénqale boole diggante jullit ñi ak ni ñu néewoon doole mu bëgg rek ni rumeur tas ab rumeur ba jullit ñi révolté wu bu ko defee kuffaaru Quraysh ni daal di leen massacrer benn yoon mu dégg rumeur bi mu dégg ci moom mu dégg ñu ne loo xam ne nafxatun min ash-shaytaan shaytaan ab ëf la bu shaytaane ëf boo xam ne lu ko dégg xam nga léeg-léeg ngay ci mel ni daa am loo dégg te ndekete wala nit wax nga dégg lu contraire li mu wax diamétralement opposé nga ne ko yaa wax li mu ne laa non non waxuma la nee na mu dégg loolu jóge ci seytaane que ne yonent bi alayhi salaatu wasallam kidnappé nañ ko jàpp nañ ko mu ngi ci kaw Makka Makka ca kaw foofu lañ ko jàpp ba mu ko yëgee mu daal génn fa xaraja Zubayr wa huwa ghulam moom az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu génn te mu ngi nekkoon astu tànk ibnu thintay ashrata sana mooy kon mu nekkoon koo xam ne douze ans la amoon kon az euh, Urwa nee nañu bi muy dugg nee nañu bi muy dugg ci l'islam huit ans la am kon huit ans neuf ans dix ans onze ans douze ans mooy quatre ans après bi mu duggee ci l'islam mu dégg loolu que ne kidnappé nañu alayhi salaatu wassalaam kuffaaru Quraysh ni téye nañ ko prendre nañ ko en notage mu daldi jël mu génn bi yadi sayf génn jaaseem faman raahu ajib mu ne képp nag ku mu dajeel rek génn uti bërëb boobu ku dajeel moom jaaxle mais waaw danaan alxulaamu ma'ahu sayf mais gone gu toll lii moom ak ak jaasi du ñaw ji mu yor nag di daw di di di di di ànd xarar bu toll nii mu continuer xatta ata nabiyya ba muy agsee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu agsi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko maalaka yaa Zubayr mu ñëw fekk ne loolu amul li mu dégg noonu amul kenn kidnappé wu mu agsee xadar geeg ak daw yeeg jaasi ju ñaw ji nekk ci loxo bi mu ne ko maalaka yaa Zubayr ana lan moo lan lan moo xew lan moo la dal ba nga ba nga ngay daw nii yoru jaasi agsi mu daal di koy nettali li mu dégg euh, ba pare mu ne ko ataytu adribu bi sayfi man axadak damaa dikkoon képp ku ma dégg ku ma fi fekkoon këne moo la kidnappé sama jaase jii lu sama loxo lu dul dina ko cor loolu euh, imaam alxaakim moo ko solo na ko noonu imaam abu nu'aym dina ko ci alxilya di xilyatul awliya euh, na ko noonu imaam mu jëlu ko ci yoonu imaam ahmad la jaar waaye góor ñu nekk ci kii bi bu riwaaye imaam abu nu'aym bi loolu ñu dëgër lañu boo demee ci al isaaba imaam alxaafis indi na ko fa ak boroom isti'aab di imaam ibn abdil bar al andalusi raxmatullaahi ala al jamii moom az-zubayr ibn al awaam radiyallahu taala anhu wa ardaa dafa newoon nag nit koo xam ne gàttuloon ku njool la woon sax ba bu masoon a yéeg fas buy waree nii war daanaka tànk yi tànk yi day suuf ndax njoolaayam tuutee des tànk yi di laal suuf léeg-léeg sax ça dépend ci daaba gi war la tànk yi day laalaale suuf si ndax njoolaay gi nga xam ne moom la njooloon moom radiyallahu taala anhu Eh, wa ardaahu wa anna bihi eh, moom nag bi nga xamante ne kon ci la gàddaay gi am gàddaayi na dem gàddaayi ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax naa ne na kuffaaru Quraysh ni dañ ko doon duma comme ni nga xamante ne noonu lañ doon duma doon sonale ñi nga xamante ne nii ñooy ñi gëm rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moom Seydina Az-Zubayr ibn al bi nga xamante ne ci la gàddaay yi xeex bi am njëkk am muy Badar fekke na keroog bi mu ñëwee mu ngi sol euh, kaala boo xamante ne nii da ko def ci bopp bi Euh, liy lang au lieu mu def ko ci kanam mu def ko ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu ci mu def ko ci ginnaaw au lieu mu def ko ci ginnaaw mu def ko ci côté xar kanam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne malaaka yi euh, alayhimu salaatu wassalaam dañoo wàcc bi ñëwee di participer ci xeex bi ni nga xam ne noonu li az-Zubayr comme ni mu kaalawoo noonu la malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam kaalawoo allahu akbar bésu Badar keroog ndax benn kaala bu jaune la yoroon Seydina Jibril malaaka yi ñëwoon participer foofu ñu daldi euh, yor li nga xamante ne comme ni imaam az-Zubayr ibn al-Awwam daldi kaalawoo loolu imaam at-Tabari soloo na ko imaam al-Haythami nee ci al-Majma euh, mursal la waaye saxiixul isnaad yi sanad bi daldi nay wér kon ñu gis ne fekke na Badar waaye fekke na Uhud tamit euh, Uhud fekkewu na ko tamit nga xam ne Uhud ak ñim tare woon bi nga xam ne kuffaaru Quraysh yi ci lañu nee jël nañ seen revanche ba dem yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ginnaaw yi leen mettit yu tar yi daal di dalee gaañu gaañu yu bari yañ fa ak ñu bari ñi nga xam ne rey nañ leen bés boobu waaye kuffaaru Quraysh ni dañoo dem ba ci yoon wi ñu ne ah ñun daal yàq nañu ko quoi dañuy ñibbi Uhud après Uhud mais ñun nan lañ Abu Sufyaan mi leen jiite woon ne non non non non non ñun daal yàq nañ affaire bi quoi ñun rey nañu jël nañ suñu revanche tey rey ci ñoom ñu bari asabna julla asxaabi muhammadin wa ashrafi wa ashrafahum wansarafna qabla an nastasirahum a ah, loolu problème la Abu Sufyan na ñun daal Quraysh suñu travail àggul quoi ñun daal dinañuy rey ñu bari ci saxaabaay Muhammad yi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu ak ñi nga xam ne ñooy yu mag yi ci ñoom ndax Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib rey nañ ko keroog rey ñeneen ay kilifa yu bari Abu Sufyan ne ah, non non non bërëb biñ naan ar-Rawha mu def constat bi xaw a am remords que ñun daal dañoo jóge Uhud ak travail inachevé liggéey bi àggul ñu rey ci ñoom ñu bari rawatina seen sang yi ba pare ñu dem avant ñu leen di déjjiti une fois pour toutes ba luñ naan l'islam dootul am ci kaw suuf léegi nag ñu ne ñu jël décision ñoom waa Madi waa Quraysh ne dañuy dellu sekk leen fan ak rey leen jeexal leen ñu daldi euh, ndax Abu Sufyan ñu ah bi ñu àggee Rawha bërëb boobu dañoo dajee koo xam ne allié lañ nekkuloon jullit ci waa Xuzaa banu waa Xuzaa la bokkoon waaye euh, dafa dajee ko kooku nag fekk muy rëccu ba pare nag mu ne waa ji fekk waa ji di dem côté bi yonent bi alayhi salaatu nekk côté Madina kooku mu ngi tuddoon Sa'id ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i mu ne ko mu ne ko lii nii Ibn Ishaq solo na euh, rahmatullah alayhi mu ne Abu Sufyaan ne Sa'id ibn Abi Ma'bad boobu al ne ko demal nag comme que gis ni ñun lii la ñuy def waxal Muhammad fa nga jëm nee ko ñu ngi ñëw alayhi salaatu wassalaam dinañ ñëw rajaxe une fois pour toutes ndax ñun suñu liggéey bi tey guerre bi jeexaluñu il faut ñu ñu ñu ñu ñu jëlee ci kaw suuf tey ah waa dem bi mu demee gis état bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ak gaañu gaañu yu bari am waxoon nañ gisoon nañ ci jotaay bi weesu. këni Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu moom ba muy fexe di dindi xalaqatul mighfar lañu jamoon yonent bi alayhi salaatu salaam xeej gu ci dugg ba laal ko ba mu koy dindi ci euh, li muy teg ci bopp bi di ko muuree di ko protéger boppam ba mu koy dindi keroog ak ñaari bëñam yi ba mu ko màttee xëcc ko ñaari bëñ yi lañ cee toog damm nañ bëñam ak yooyu yépp mu gis tamit ñeneen ñi ñu bari ay ay gaañu gaañu mu gis leen daldi euh, lool nag daldi mu daldi euh, koy metti moom malgré temps yi nekk bu doon jullit moom Sa'id ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i radiyallahu ta'ala ah, mu mu mu mu daldi wane tristesse am ci li nga xam ne moo dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare ne ko nag daje Abu Sufyaan nee na ak kof ak ñoom waa Quraysh nee nañ ñoom dañoo am remords ndax pare buñ seen liggéey ñoom ñu ngi ñëw ngir jeexal leen une fois pour tout ah, yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam bañ ko waxee lool mu daldi wax saxaaba yi radiyallahu anhum nañu jóg mooy ñi fekke Uhud jour boobu dare ku fekkewul Uhud ku demuloon Uhud rek doo ci topp ba mu des ku mel ni jaabir ibn abdillah ibn haram moom mi ñu rey baayam jur boobu mu ñaan digal topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu may ko digal mais kurul kooku yonent bi alayhi salaatu wasalaam nanguwul woon te demoo woon Uhud nga dem ñi ñu dem ni ñu fa xeexe ni ñu ñibbisee ak suñuy blessure noonu la ñuy demee ba kuffaaru Quraysh ni xam ni ñun ragalul ne ba pare mu wax ko Ma'bad Sa'id ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i ne wax leen demal nga wax la Abu Sufyan ne ko ñu ngi ñëw ñu ngi dajeeg moom mu dem wax leen ko Abu Sufyan nag ne ah waa Quraysh gis ne danga gaa yi liñ leen def malgré liñ leen def moom bi mu waxu leen ne ñooñu rek kay ñëw dane dane leen dane Abu Sufyan gis nga Muhammad alayhi salaatu mu ngi ñëw mais gis nga Medina ña ñëwul woon ci xeex bi yépp dañoo bëgg en découdre ak ñoom kay tey dañu bëgg lu mu gën a kiiwe moom ñamante ko yéen bu baax ñi demul woon bëgg fekk mbir mi Abu Sufyaan nag affaire yi ko mu daal di dellu ñu daal di dellu mag ñooñu noonu ñëwaatoon az-Zubayr ibn al-Awwam bii ci la woon moo tax yaa Aisha radiyallahu ta'ala anha comme ni nga xam ne imaam Ahmad na ko noon imaam al-Bukhari rahmatullah alayhima daal dina ñuy solo këne euh, même imaam muslim ibn al-Hajjaj ndax hadith muttafaqun alayhi la moom it daal dina koy solo imaam al-Hakim an-Naysaburi solo na ko euh, pa imaam Ahmad solowu ko imaam Ibn Maaja moo ko solo këne jour boobu yaa Aïsha radiyallahu ta'ala anha dane ginnaaw après loolu dafa wax doom ji ndax doomu sërëm la sërëm bu mag bi mooy Asma bint Abi Bakr doom ji li Urwa mu ne Urwa moom yaa Aïsha radiyallahu anha Seydina Urwa dane ko yabna ukhti yow sama doomi sër kaana abawaaka minhum min alladina fekk Seydina Urwa dane damaa dégg euh, yaay yaay Aïsha mu ne euh, alladi ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim alladina stajaabu lillahi wa rasuuli min ba'di maa asaabahumul qarhu lilladina ahsanuu minhum wattaqaw ajrun aziim nee na man Urwa damaa dégg sama tante ne di yaay Aïsha radiyallahu anha muy jàng aaya boobu ne alladina ñi nga xam ne istajaabu dañoo wuyu lillaahi dañoo wuyul borom bi subhaanahu wa taala war rasul wuyu tamit woote bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam min baadi kañ lañ wuyu lool ginnaaw ba nga xam ne asaabahumul qar metti yi play jam-jam yi yi nga xam ne moom lañ daj Uhud bam leen dalee malgré loolu li ñuy metti metti ñu wuyu mais présent bi yonent mi alayhi salaatu ñëwee ne leen comme que Sa'id ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i lii la ma wax nee na Abu Sufyan nee na mu ngi ñëw ana mooy jóg topp ma ñu dem fekk leen mu ne alladhina ñi nga xam ne istajabu dañoo wuyu lillaahi wuyu lillaahi la wa rasul min ba'di maa asaabahumul qarh ginnaaw bi leen mettit yeeg weñ sa yeeg ñi nga xamante ne ak ak jam-jam yeeg blessures yi leen dal gaañu-gaañuy metti mu ne lilladina ahsanu ñeen la rafetal minhum ci ñooñu wattaqaw te seen jëf jooju rafetal rekk tax ñu dox wattaqaw ak ragal yàlla moo tax nga xam ne yow boo loolu mooy ku mu daloon li ñuy njëkk xalaat boo surtout agsi na ci dëkk bi mooy na dem hôpital na urgence na ko pompier yi jël en charge médecin yi jëlo mais malgré loolu nga ne malgré dagg nañ sama loxo dóor nañ ma yi hémorragie yi daan ngi dama koo takk sax dëgërul noonu waaye naa ci toppaat waaw mu ne ñooñu ajrun azim ñooñ de pay bu ajjana ñeer na leen yaa Aisha radiyallahu anha ne yaay ne sayyidu doom ta doom ji Urwa ne ko yabna ukhti yow sama doomu sœur bi Asma radiyallahu anhuma kaana abawaaki abawaaki minhum ne ko sa ñaari bàyyi de ci lañ woon mooy ñam ñam ñooy ñaari bàyyi euh, Urwa mu Abu Bakr ne ko sa ñaari bàyyi mooy az-Zubayr ibn al-Awwam bi nga xam ne mooy sa baay get ak Abu Bakr mi nga xam ne mooy sa baayu yaay mooy sa baay ba léegi ne ñaar ñooñu sa maam ak sa baay dañoo bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo woo wuy woon présent bi alayhi ne kan mooy jóg topp ma ñu fekk kuffaaru Quraysh Allahu akbar alladhina qaala lahum an-naas inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakiil allahu akbar gaa yi nga xam ne nit ñi dañoo ñëw ne leen inna naasa gaa yi dajale nañu def coalition di leen waajal ngir boom leen faxshawhum kon nag moytu leen leen taragal leen nag te jël seeni matuwaay bu leen tampalonteeg ñoom fexe leen négocier yónni ñoo xam ne ñooy négocier ngir ñu dem ñu ne xasbuna allah loolu yonent bi alayhi wa salaam benn nit la woon yàlla ne alladina qaala lahumun naas ñoom ñu ne boobu yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci turu saxaaba yépp nga xam ne ñoom amuñu wax lu dul waxu yonent bi alayhi salaatu salaam xasbunallah ñun buur yàlla doy nañu te nag ni'mal wakiil as këy ak a baax ki nga xam ne moom la ñuy wàkkeelu mu ne ma kon sa ñaari bàyyi di Urwa ak Zubayr ak Abu Bakr ci lañ muy Uhud keroog moom bokk na ci ñi nga xam ne dañoo delluwaatoon ginnaaw ba leen kuffaaru Quraysh ni doon tëkku nag tëkku yu metti ndax Quraysh <coughs> jour boobu dañ ne woon dañuy jël seen revanche mais nag nañ leen dem àggale ah, ginnaaw loolu tamit ghazwatu bani qurayza ghazwatu bani qurayza tamit moom mii di az-zubayr ibn al te fekke woon na ko radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom daal ci gàttal amul benn guerre bu yonent mi alayhi salaatu salaam def lu dul fekk na ko mais dañ lay jox précision yoo xam ne moom la mu fa def ak jaloore yam fa keroog comme ni imaam al Buxaari ak imaam Muslim solo nañ ko jële ko ci Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu mu ne Uhud euh, al Xandaq Xandaq ndax bi mu jeexee ci la yonent bi alayhi salaatu salaam dem di waaj a dindi ay di summi ay yére komam ak yooyu armure de ak yooyu di ko dindi Seydina Jibril na ko bu dee yéen teg ngeen seeni armée ñun malaaka yi tegaguñ mu ne leen ilaa ayna mu joxoñ ko ilaa bani la ndax ñooy juif yi nga xam ne ñoo doon jàppale kuffaaru Quraysh ni ak ahzaab yi bi ñëwee daal di ñuy encercler encercler leen ndigal li nag sa boroom moom ndigal li mu joxe mooy bul toog lu dul nga nga fekk leen foofu génn leen dëkk bi ah, keroog bi waa banu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lañ nekk ci xandaq ndax xandaq dafa jeex rek Qurayza Banu Qurayza am yonent bi alayhi salaatu salaam daal di soupçonner juif yi que ni ñoom euh, tem ñu jàppale gaa yi Quraysh yi ñëw encercler leen mënuñoo dugg ndax kanaan bi yooyu insha allah bu ñu ci àggee ci ghazwatu xandaq dinañ ci gën a dugg euh, yonent bi alayhi salaatu salaam ne man yatiina bi xabari Bani Qurayza wax mbooloom saxaaba yi radiyallahu ñu ngi kuffaaru Qurayshi ni ñoom Abu Sufyaan ak ñoom ñu ngi ci kanam waaye ay incur ay ay yu ndaw lañ mën a def ci porox ndollu boobu nga xam ne c'était bien gardé waaye li ëpp mën ñoo jàll yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag bëgg assuré wu arrière ndax waa Banu Qurayza ñu ngi ci biir dëkk bi te moom mu ngi nii ci biti jàkkaarloo ko faaru Qurayshi ni ak waa Ghatafan ak kaw kaw arab yi nga xam ne bañ lislaamu masa dee ci seen xol yi ñu ne ça fait l'occasion suñu coalition bi ñu dem boom leen mu jeex yonent bi aleyhi salaam toog ne ana kan mooy dem indil ma xabaaru waa Banu Qurayza la az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala an sayyidina Zubayr mu ne ana mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam man Seydina Jaabir radiyallahu mu ne fa dhahaba ala faras mu dem bi muy dem mu ngi yéeg benn fas mu dem ëndil leen xabaar yi wax la nga xam ne noonu la waa Banu Qurayza toog bi ñu toogaatee yonent bi alayhi salaatu salaam beneen yoon mu waxaat li mu waxoon ne kan moo may indil dem utal ma xoolal ma information waa Banu Qurayza di jiifu Banu Qurayza yi Seydina Az-Zubayr radiyallahu ne ana man mu demaat ñetteelu yoon yeneen ci ma alayhi salaatu salaam defaat la même chose laaj moom Seydina Az-Zubayr mu newaat man yonent bi aleyhi ne li kulli nabiyin xawaari wa xawaariya az-Zubayr radiyallahu anhu yeneen ci maa lay saab saab bi mu gisee jëfam ju rafet jooju lu mu laaj rek te loolu mooy jaay sa jaay sa ba kana ndax juif yi comploté nañu ak kuffaaru Quraysh ni ak Ghatafan ak kaw-kaw yiñ la wax sànq ñu ne yéen ne leen ci biti comme que manu ngeen ne leen ci biti ñun ñu ne ci biir ñu tànc leen nag yow nga dem ci ñooñ ñu xam ne te xam nañ ne yow jullit nga nga dem ci ñooñ di uti information c'est vrai que da yooyu mais mooy sa bakkan mu ngi ci xot ñu def ko mu ñu laaj yonent yoon alei salatu salaam laaj benn yoon mu dem ñaar yoon mu bi yoon mu dem yonent bi nag aleyhi ne li kulli nabiyyin mu ne inna li kulli ñeel na bépp yonent xawaar yi xawaar yi mooy koo xam ne dafa euh, mooy ki nga xam ne dafa ku nit ki jagloo jagloo jagoo ak nit koo xam ne yow daanaka bokkoo ko kenn tellement ni nga ko fonke ki nga xam ne danga koo sopp lool jagloo ay mbiram yow daal mel ni waa ji sa sa affaire la yow moom daal tellement bëgg buñ ko bëgg nekk koo xam ne tamit ku sell lay doon ci bépp ayib kenn du ko mën a ayibal ci dara weex tàll comme un blanc plus qu'un blanc immaculé Allahu akbar ba pare mu nekk nag koo xam ne xawaar yi day cekki tam ki nga xam ne moo lay dimbali yonent maa lay saab saab ni gis ne yii yëpp yonent bu ne am nga ko man nag wa xawaariya sama ki nga xam ne mooy loo moo taxawee loolu lépp ci man ma jag ma jagloo ko man man maa ko jagoo ba pare mu sell ci bépp ayib boo ko mën a ayibal mu nekk sax ci ji ma dimbali ci lu feeñ ak lu feeñu ak lu nëbb mu ne kooku nag xawaari ya az-Zubayr mooy az-Zubayr mii Allahu akbar maa a'zamahu min manqaba ana lu ko gën a rëy lan moo gën rëy lii ci xar baax Allahu akbar xadiis la boo xam ne wax naa la ne imaam al Buxaari imaam Muslim imaam Ahmad daanaka riwaaye yu bari la yoo xamante ne ni yuy ñëw di wax ci xadiis boobu naa az-Zubayr ibn ibnu na ci bi rahmatullah alayhi bu wér la yonent wa salaam min ummati yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne az-Zubayr de ibnu ammati sama doomu bàjjen la waaw muy Safiyatu bint Abdul Muttalib Muhammadun ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne ko az-Zubayr de ibnu ammati sama doomi bàjjen la man wa xawaariya moom alayhi salaatu wasalaam wa xawaariya mooy ki may jàppal mooy ki nga xam ne maa ko jaboo mu jàppale ma ba pare ayib ayib yépp mu set wecc min ummati kooku mooy ki ma moo moo ko doon ci sama xel ki may jàppale par excellence tekkiwul ne moom rek la xawaari yu nuy bari na mais mooy ki nga xam ne mooy ci xeet bi comme niñ gisoon Seydina Abu Ubayda ci wàllu loolu moom la ak comme lañ gisoon ci Seydina Omar ñooñ nga xam ne mu ne woon euh, ñi nga xam ne buur yàlla day wax ak ñoom sans ñu nekk ay yonent di leen ilham di leen yenkiwal ay façon xeetu xam-xam yoo xam ne nga xam ne ñuy jiitoon dañ ko nekkoon ñu jiitoon xeet bi bu amee ci sama xeet bi Omar lay doon mooy Seydina Omar mooy par excellence bi ndax xeetu njëkk yi sikk nekkul ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam xeetam a gën kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas suñu boroom nee na yéen yéenay xeet wi gën bu ma sa génn ci nit ñi kon kay ñooñu nga foog ne dinañ am ngëneel lu xeet wi amul bal triplé nañu ngëneel li ñu am maanaam triplé non non liñ ko ëpp sax loolu nit mënu la toog di ko di ko wax làmmiñ mënu koo tudd këyit mënu ko xalam xalima mënu koo bind ci këyit Allahu akbar loolu lépp nag mu jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Allahu akbar kon kooku mooy az-Zubayr xoolal wax jooju li kulli nabiyyin xawaari wa xawaari ya Zubayr wabnu ammati te mooy sama doomi mbàjjan e, e, di sayyidat Safiya bint Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala e, anha wa ardaaha moom nag az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah, gis nga ni nga xamante ni nii noonu la jege woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga Uhud Uhud Uhud xam nga gisoon nañ ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas que yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom ni Seydina Ali ibn Abi Taalib ne woon masuma dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole ay waajuram booleel ko nit ne ko irmi fidaaka abi wa ummi sànnil di ko jox xeej yi naan ko sànnil flèche yi jënd naa la man alayhi salaatu wasalaam jënd naa la yow Sa'd sama baay ak sama yaay Seydina Ali ibn Abi Taalib dane man de moom rek laa mas a dégg di Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu moom rek laa mas a dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam defal ko lool waaye ak kii tamit muy az-Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Allahu akbar kañ la ko def bisu Uhud Uhud euh, maanaam Uhud non Xandaq bisu Xandaq yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na wax jooju ci sanad boo xam ne rijaalu góor ya fa nekk ñu dëgër lañu mu ne lan abu ya'la al-mawsili moo ko solo Sayd fekk mu ngi jaar ci kan ci doomam lu jóge ibnu Zubayr Abdullah ibnu Zubayr mu ne ko fekk muy laaj baayam bésu xandax ne ko man gis naa la di ko wax ni ñu ko gisee biir xandax xeex boobu mu ne ko yow sama doom yow sama doom di Abdullah ibn Zubayr man de gis naa sama mu ne ko gis nga ma ra'aytani est-ce que gis nga ma dëgg-dëgg mu ne ko waaw mu ne ko fa inna rasulallah yawma idin la yajma'u li abika abaway yaqulu irmi fidaaka abi wa ummi nee na ko mu ne doom ji kon nga ne gis nga ma Uhud ci xeex bi ndax gone yi tuut tànk yi dañu ne woon ci biir doon ca kër yi doon yërngu comme ndax Ibn Zubayr dañ dafa ne dama newoon ak boobu tout tànk la radiyallahu ta'ala instant bii ñu nekk nekk tollu nii ci dikku yonent bi alayhi salaatu wassalaam Medina euh, dinañ gis ne moom ci la jublu Ibn Zubayr loolu ak seegu ci radiyallahu radiallahu taala anhuma wa ardaahuma bàyyi ji ko kon gis nga wa mu ne ko waaw mu ne ko yow sama doom de gis nga bés boobu ndaw yàlla li bés boobu jamono jooju mu ngi may booleel ñaari waajuram naan ma sànnil jënd naa la sama baay ak sama yaay Allahu imaam al-Hafiz bi mu doon shara xadiis bi ñu la waxoon ci Sa'd ibn Abi Waqqas ci manqabaam yi ci kitaabu Manaqib al mu ne bi mu waxee ne loolu du moom rek waaye ak Seydina Az-Zubayr mi radiyallahu ta'ala ndax ñëw na ci saxiix boo xadiis ah, boo xam ne bu wér la moom mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam defal na ko ghazwatu xandaq wala ghazwatu di coalisé yi waaw akbar yurooy na de jàmbaar ak jàmbaaram xam nga wax nañ ko sànq gis nga guerre yi yépp Uhud moom dafa xeex Badar Badar moom dafa xeex a xeex a ba ba jaasi ji mu yoroon dafa fell fell tël fell jaar genn am cat bu jaar fële ndax xeex bu tàng bis boobu waaw moom nag ah di Seydina Az-Zubayr ibn al-Awwam ah, di nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina pour ñu jeexal insha allah doom yi doom ji nee man sama euh, muy wa nee sama baay pour war na jàmbaar gi mu jàmbaroon jàmbaaroon damaa gis mu am ñetti cicatrices yu rëy yoo xam ne dóoru jaa du ay ay cicatrices non jaasi jaasi tër ci yaram dóor mu dagg nee man moom laa gis thalatha darabatin bis sayf mu ne ihdahunna fi aatiqi benn bi mais ci roos wi la ne gis nga cicatrice bi dafa guddoon dafa xóota xóot koo xam ne muy góom bu wér boobu nga xam ne yi benn bi ci ñett yooyu benn bi ci doq lañ ko ko fëgg ku naru la dee rek sa dee daa mooy na ku sa dee ku ku naru la dee moom kenn manu la fexe ba mu dee rek moo tax ngay gis gaa yi léeg-léeg avion bu këpp am ay rescapés avion bu këpp moom xam nga loolu en général mooy kenn du mucc waaye mu am rescapé ndax kooku léeg-léeg mu nekk benn nit léeg-léeg mu nekk ay nit ñu ndaw ndax kooku. Euh, ajalam jotagul woon ab fam jotagul woon moom jotagul woon te nag fekk jotagul bu la gaay yépp doon doon fexee ray duñ la rek la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon seydina abdullah ibn abbas ne gis nga umma bi yépp xamal ne umma bi yépp buñ dajaloon ngir teg la musiba goo xam ne fitnaan la teg la lu bon loo xam ne buur yàlla dogalu ko ci yow ñoom ñooy sonn rek waaye du la dal naka noonu contraire bi buñ la bëgg lu baax te buur yàlla dogalul ne lu baax loolu war na agsi ci yow loolu du mën a agsi ci yow mu ne tellement gis nga cicatrice am boobu ne woon ci doq bi ni mu xóote woon dafa xóotoon a xóot goo xam ne waaw ci doon dugal sama baaraam ci biir tellement ni mu xóote waa ñett yooyu fan lu jóge Urwa ne bi doom ji radiyallahu anhu duriba sintayn yawma Badr ñaar yi bésu Badar lañ ko ko cor wa waaxida yawma Yarmuk benn bi nag Yarmuk lañ ko ko fëgge fekk muy ci jamonoy saxaaba yi ginnaaw e, génnuk àddina alayhi salaatu wassalaam fële ca Yarmuk waaw akbar foofu la Ikrima di doomi Abu Jahlin radiyallahu taala an Ikrima génne woon àddina foofu fële ca Yarmuk Allahu akbar wa yu'thiruna anfusihim Allahu akbar ah kon loolu pour wan gis nga jàmbaar gin jàmbaaroon te nag bokk na nag ci ay ay ay ay ngëneelam moom Seydina Zubayr ibn al bokk na ci diis ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi bégal ci benn bërëb ne àjjana lañ jëm bokk na ci fukki saxaaba yi gën a màgg ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam nga ñan lañ ci jot gis gisoon nañ Seydina Ali ibn Abi Taalib Seydina Abu Bakr Seydina Ali euh, Umar ibn al gis nañ Seydina Abdurrahman ibn Awf waaye gisoon nañ kan Seydina eh, Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah cinq waaye gisoon nañ kan Sa'd ibn Abi Waqqas di sixième waaye gisoon nañ kan muy six waaw ah, lii ma wax nii du ordre bi ñun ordre euh, damaa cité rek mais du ordre bi Euh, ak kan Sa'd ibn Abi Waqqas gisoon nañu ko ak kan muy az-Zubayr ibn al-Awwam bi am na nag ñu ñu gisaguñ gisaguñu ko mel ne Sayyidina Uthman ibn Affan ak Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn nañu baayam di Amr ibn Nufayl waaw akbar ma ko faaru Quraysh daal di woon éliminé laata Yonent bi alayhi salaatu wa salaam woote ndax dafay nekkoon naan moom ci Hanafiya la ne kii diine maam Ibrahim di leen tere naan bu leen yi ngeen di rayal seen yàlla yi baaxut gars yi daal di koy éliminer benn yoon arab yi daal di koy éliminer kon moom dafa bokk ci fukk ñooñu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam da leen a seedeel ne ñoom Abu Bakrin fil janna Omar fil janna ainsi de suite mu ne az-Zubayr ibn al fil janna Zubayr ibn al ajjal waaye bokk na tamit ba léegi ci ngëneelam comme ni nga xam ne noonu la ko imaam muslim ibn al-Hajjaj solo ci fadaa'ilu saxaaba mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xadiisu seydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yéeg xiraa jabalu xiraa fële ca màkk xiraa daal di yëngatu montagne bi yëngatu fa qaala uskun xiraa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko uskun yi dalal ne ko xiraa dalal lu tax ma yéeg sa kaw ngay yëngatu famaa alayka yëgal ne nekkul ci sa kaw yéegul sa kaw illaa nabi lu dul ab yonent bi man maa yéeg sa kaw alayhi salaatu wassalaam aw siddiq ak aw bi walay teg aw mooy ak nekkul sa kaw lu dul ab yonent ak koo xam ne siddiq la muy siddiqul umma di abu bakrin siddiq radiyallahu anhu aw shahid ak koo xam ne ak wala ñoo xam ne ay shahid lañu ñoo xam ne ay martir lañu bu ñuy génn àddina martyr la ñuy doon ci yoonu yàlla seydna abu hurayra mu ne radiyallahu anhu wa kaana alayhi te ne woon na ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam abu bakr as-siddiq wa umaru ak umar ibn al moom shahid la dañ ko rey comme ni ñu ko gise woon ca ba ñuy def tarjamaam na nga xam ne noonu la ko abu lu'lu al-majusi daldi woon jame fekk mu doon jiite nit ñi fajar waaye moom rek a fa newoon wa Umar ak wa Usmaan ak Usmaan mi nga xam ne radiyallahu anhu moom it dañ koo rey fekk mu ngi yatlu kitaaba rabbihi allahu akbar muy jàng alxuraan ci weeru tabaski allahu akbar wa Talha ak Talha ibn Ubaydillah voilà moom it ci diis ñooñu la bokk mais gisaguñu ko wa Zubayr ak Zubayr ibn al-Awwam ci beneen riwaay ak Seydina Ali ibn Abi Taalib nga xam ne ñoom ñii ñépp dañ leen a rey Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Talha Seydina Zubayr Seydina Ali ñoom ñëpp dañ leen a rey ñu nekk martyr waaw akbar mu ne kon uskun Hiraa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yow Hiraa dara ndax newul ci sa kaw lu dul ab yonent ak koo xam ne siddiq la ku dëggu ak koo xam ne wala ñoo xam ne ay martyr ak ak ñoo xam ne ay martyr lañ waaw mu bokk ci ngëneelu seydina zubayri radiyallahu taala anhum waaye bokk na ci ay ngëneelam seydina umar ibn al bi muy génn àddina kon ni ñu ko gise woon ci seydina abdurrahmaan ibn awf moom euh, biñ ko nee ngir mu ut ñu ñu ñu ñu ñu ku koy wuutu nekk xalifa ginnaaw moom dani mbir mi mënula génn ci siis ñii juróom benn nit ñi ñi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa génn àddina wa huwa anhum raad bi muy génn àddina ñoom ñépp da leen a gërëm mu boole ci ñooñu mu doon cité mu boole ci az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa xam ne moom bokk yonent bi alayhi salaatu salaam dafa génn àddina daal di ko gërëm mais nga foog ne jullit jullit lan lay la ñun lan lañ fi newee lu dul lu dul di daw ngir am gërëmu yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam te ku yonent bi alayhi salaatu salaam gërëm moo yàlla gërëm na la ndax du gërëm ku yàlla gërëmul déedéet wamaa ya baahu wamaa ya ta baahu wamaa ya baahu ya abaahu lu yàlla bay xam nga sëñ baa ko doon wax fële ci yonent mi alayhi salaatu moom ni nga xam ne noonu la amee symbiose ak moom këne te lool ci roy roy ko la ko amee waaw radiyallahu anhu topp sunna sopp ko sopp gu dul jeex loolu la de ban mu dem ba li nga xam ne amul dara lu yonent bi alayhi salaatu salaam dul bañ lu dul ne moom Cheikhul Xadim bañ na ko radiyallahu anhu la tamit bu fi kenn nekk na noonu loolu mënuñu kan moo la ne mënoo mais defal boo manu li defal walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna min dhurriyyati wa ma alatna min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin suñu borom na ñi nga xamante ni nii ñoom wa ñoo gëm yàlla ba jóge fi seeni njaboot ñëw topp seeni tànki gëm yàlla yooyu di def lañ doon def bi bihim zurriyatihim ñooñu dañuy jël seen descendance yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci seeni tànk waaye defuñu lu toll seen maam yeeg seen ñooñu moo tax jullit da ngay fexe yonent mi alayhi salaatu wasalaam de toute façon nekk na bàyyi ñëpp mais fexeel nag mu nekk yow bàyyi exclusive pour yow boo ko bu ko xasee doon noonu allaaxira yow fu mu nekk fa ngay ne waaw loolu moom yàlla lañ ko yàlla may boobu moom boobu boobu boobu boobu baax mu ne gaa yooyu te ñoom kat wamaa alat naa nga xam ne dañuy topp seen tànk ñi leen fi jiitu woon suñu baax ndax tilka ummatun ay ab xeet la même bu dee ne defuñ lu toll ni ñi leen fi jiitu woon def waaye ñu ngi suivre di topp seen kem kàttan yàlla ne bu boobaa dama leen di alxaq naa bi damay leen di boole même place yow mal xiyam ajjana te duma wàññi ñu njëkk ñi dara moo tax bul toog rek naan loolu da xam ne ñi ko man non loolu Iblis la koy wax kon nga gis ne loolu moom dafa bokk ci ñi nga xam ne Seydina Umar ibn al ne siis ñi nga xam ne bu ñuy tànn xalifa moom az-Zubayr ibn al ci la radiyallahu anil jami' ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam faaraqahum wa huwa anhum raad dafa bi muy génn àddina ñoom ñii leer na ma ne xam naa ne ñoom moom yonent mi alayhi salaatu salaam gërëm na leen waaye Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu moom it seede na seede yu am solo ci Seydina Zubayr ibn al-Awwaam bii radiyallahu anhu ndax euh, dafa am imaam Ahmad daal dinay solo xadiis bi ñuy bëgg a wax ak imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi saxiix imaam euh, euh, Usmaan ibn Affaan daf ko euh, dafa feebaroon ci xilaafaam ba tax année boobu ajiwul ba pare mu dénkaane def wasiyam ndax dafa feebaroon feebar bu metti ru'af moo ko jàppoon ru'af mooy buy buy sa bakkan bi di génne deret yu bari mais nag da am gën metti ba tax manul woon a aji mu dénkaane am benn waay bu bokk ci Quraysh si ñëw fa ne ko euh, istaxlif ne ko comme que nii moom boo mayul tem nga génn àddina mooy waxu ko loolu mais istaxlif moom mooy koo xam ne yaay xalifa ñu ne la nga feebar feebar bu metti ñëw ñu ne utal ko utal am na luñ koy wax prince héritier voilà mais loolu mooy ci buur yi quoi <laughs> loolu mooy ñuy doxal buur mais lii mooy utal ku la remplaçant ku lay remplacer après xaala Seydina Usmaan ne wa xaalu ne ne ne waa ji est ce ñi wax nañ loolu gis nañ ne man moom fi ma toll jàpp nañ ne amatuñ yaakaar ci ma dund ba wax nañ ne pour ma ut ku ma remplacer waa ji ko waawoo léegi nag Seydina Usmaan ne ko léegi wax waa jooju ñëw di ko wax lool ne ko man huwa waa léegi yow dama lay laaj bu instant yi bu ma doon ut ku ma kan nga foog ne moom laay kon nga gis waa ji noppi ba pare après waa ji keneen ñëw beneen waay ñëwaat fekk ko foofu mooy fi mu ci néegu néegam mu mu ngi feebar feebar bu metti mu ñëw wax laa même chose ki ki ko njëkk ki ko fi njëkk a dugg lim wax moom Seydina Ousmane radiyallahu anhu wax ak moom lool ndax nit ñi wax nañ ko mu ne waaw mu ne ko waaye yow it kan nga gis ne moom laa war a euh, nommer ne kii moo ñuy moo jiite jullit ñi après moom laay fal ah nee na az-Zubayr ne kii Seydina Ousmane ne xaalu Zubayr Seydina Ousmane laaj ne dañ ne ndax nit ñi dañ ne az-Zubayr gaa yi nag ne ko ñoom ñaar ñu ne ko waaw nee nañ al Zubayr di lañ wax nee nañ daal al Zubayr moom man nga ko kii quoi moom mu nekk ki nga xam ne mooy lay wuutu ah Seydina Usmaan ne ama walladhi nafsi bi yadi in kaana la axyaruhum maa alimt wa ahabbuhum ila rasulillah ne ah bu ngeen ne al Zubayr de man de ci li ma xam mooy mooy ne la axyaruhum moo leen gën mooy saxaaba yi fi des ci li ma xam man Usman wa ahabbuhum wa ahabbuhum te tamit mooy ki nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginoon gën sopp ci ñi fi des ci moom ci kaw euh, moom la gën a sopp ci ñi fi des loolu la Seydina Usman radiyallahu ta'ala wax wax naa la xadiis boobu mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari ak saxiix ak musnadu imaam ahmad rahmatullahi aley kon ñu gis ne ginnaaw saxaaba